waaw mu ne wa fi xadiisi aliyin seydna ali radiyallahu anhu nettali na nettali bii waaye mu nga inda tabari mu nga ca imaamu tabari rahimahullah moo ko soloo bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne bu baax la seydna ali nee na foofu fa naadaaha jibrilu fa qaala man ant qaalat ana haajar man ant qaalat ana haajar ummu waladi ibrahim qaal fa ilaa man wakalakumaa qaalat ila allah qaala ila kaaf allah <laughs> foofu Seydina Ali ibn Taalib nee na waaw Seydina Jibril da mu ngi taxaw fële ca Zamzam gis ndaw si ci kaw montagne Marwa mu ne ko man anti yow yaay kan qaalat mu ne ko ana man new ko man mu ne ko man Haajar man Haajar lañ may wax di ndeyu wala di doomu Ibrahim Ibrahim alayhi salaatu wassalaam <laughs> xaala Seydina Jibril na ko mais fa ilaa man wakalakuma mais moom kan la leen bàyyee ay mbiram kan la leen bàyyee xaalat sayyidatu Hajar alayhi salaam ne ko ila Allah yàlla xaala Seydina Jibril alayhi salaam ne ko wakalakuma ilaa kaaf bàyyee na leen ku ko doy sëkk <laughs> bàyyee na leen nag ku ko doy sëkk nag allah <laughs> ah wow loolu dañ cee xame ne ñépp xam nañ ne sayyidatu Hajar moom du du yonent waaw moo tax bépp wax bu daan la bokk na ñi xamee diw yonent la mooy muy wax ak malaaka wala mu gis malaaka loolu njuumte la waaw <laughs> ah si yaayu Seydina Muusa malaaka mi daa ñëwoon di wax ak moom li waaw waaw id awxa rabbuka ah id yuuxi rabbuka ila ummik ah borom bi ne fàttalikul Seydina Muusa keroog bi nga xamante ne moom la borom bi ah daldi waxyu sa yaay id awxaynaa ila ummika maa yuuxa an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyammi falyulqihi lyammu bissaaxil ba mu jeexe ca suuratu Taaha ca aaya ba fàttalikul id awxaynaa keroog bi ñuy wax yu yow Seydina Muusaa ilaa ummika ci sa yaay maa yuuxaa lañ ko wax yu waaw kon loolu nit du nga xama ne ah kii euh, yonent la kon bu gisee malaaka wala muy waxtaan ak sayyidatu Haajara gii di wax sey naa Jibril te du yonent gis nañ keroog yaay Ummu Salama nee na man de yonent bay saar daa ñëw di toog ñu nekk Dihya daal di dugg si muy waxtaan ak moom di waxtaan ak moom du waxtaan ak moom après mu dem waaw mu ne man man man awma man Ummu Salama benn sikki sàkk aw ma sax loolu damaa traversé wu sax que ni yeneen saa sam ki mu doon waxal mooy Dihyatu ibn Khalifa mooy saxaabu boobu rek rafetoon lool. <laughs> nee na ba ma ba benn bés ma dégg saa sam nekk ci minbar bi di nettali sama man ak moom bi ñu nekkee noonu mu ne Jibril da koo dikkal di moom ci laa door a xamee ne man Ummu Salama fekk dafa génn Seydina Jibril bi mu paree Dihya bon Dihya la gis mu génn. yeneen saa sam ne ko yaa umma salama ne ko umma salama ki ki ki may waxal nii dem dem kan la nee na ma ne ko ah Dihya ma ne ko Dihya la yeneen saa sam noppi nee na corrigé sax nekk fa ma noo du Dihya noo daa noppi mais bi ma déggee ci minbar bi muy waxtaan sama suñu waxtaan woo ma amoon ak moom ak ka fa newoon mu ne Jibril la mu ne man ci laa door a xam ne kon kooku Jibril la woon allahu akbar <laughs> mawlaana ibnu Abbaas mi radiyallahu anhu gis na Jibril waaye de da da da moom te te jour boobu boobu li ci gën a kii mooy euh, baay ji moo ne ko al Abbas radiyallahu anhu ne ko ñëwal ñu dem ci gunge ma ñu dem ci yoneen saa salaam <laughs> biñ ñëwee ci bunt bi di yëglu yoneen saa salaam daa préoccupé woon quoi doon waxtaan ak kenn mais say na la Abbas gisu ko moom mu ngi seen yoneen saa salaam boobu néeg bi nële mais pour moom bon nuyoo noo def lépp yoneen saa salaam bon euh, waxul dara quoi mu ngi moom après nag bon ñu taxawee ba kii Seydina Al-Abbas ne doom ji Abdallah eh ñu dem <laughs> yeneen ñuy dem mu ne yeneen saa saa waaw ñu ngi koy kii di boo di wax boobu ba léegi kii tontuwuñu kiiwul Seydina Al-Abbas ne non daa am fekk ci yoon li ñu ñibbi quoi mu ne ko non daa am ku mu doon waxal de mu ne ko kan la doon waxal foofu wax waxu la kenn kenn dafaa nekk mu ne ko sii <laughs> ñu ñëwaat yeneen saa salaam fekk nag waaj a dem quoi. Euh, Seyna Abbas ne sànq ñëw nañu di la nuyu mais euh, fayoo ñu kii woo ngir doon laaj ngir dugg euh, Abdallah nag nee na daa am ku fi nekkoon da amoon ko mun ne ko yow da mu ne ko da nga koo gis. Abdallah ibn Abbas ne waaw mu ne ko waaw Jibril la woon <laughs> moo fi ne <laughs> waaw waaw kon mu ngi noonu Seyna Imran ibn Husayn hadith Muslim. taalibe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu moom ci boppam malaaka yi dañ ko doon nuyu mu koy fay ginnaaw yeneen saa salaam moo tax mu wax ko taalibe bi mu pare ne ko nag attention fekk maa ngi dund bu ko nettali kenn. léegi kan ci nit ñi moo naan Imraan ibn al-Husayn radiyallahu anhu ma saha yonent la kenn kon loolu moom wanewul ne diw yonent la parce que daa wax ak yonent malaaka yi dañoo wax ak moom non non Sayyidatu Haajara waaw. sayyidatuna Maryam alayhi salaatu wassalaam gis nañ ca saaru say saaram ba na nga xam ne Seydina Jibril noonu la ñëwee ba mu koy bëggal euh, alhamdulilah doom euh, ak yooyu te kooku li gën a dëgër du yonent <laughs> parce que yonent bu jigéen amul <laughs> waaw loolu taxawoon nañ ci ci ab tafsir allégé yi ci borom xam-xam yi naan si sayyidatu Maryam sayyidatu Maryam kay yonent la <laughs> alayhi salaatu nabi yàlla nabi yàlla <laughs> mais loolu euh, bu dee nabi yi ñu xam gi du jargon technique bi nga xam ne bu nee nabi yi rek yonent loolu ni ñu joyal noonu boobu moom bokku ci waaw mais bu dee beneen nag beneen façon bi lenn ci boroom xam-xam yi nitu yàlla yi di wax loolu moom moom moom ci la mais pas bu ñu nee nabi anbiya yi loolu bokkul ci ñooñu wallahu ta'ala a'lam bi sawaab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab léegi kon kon bu ñëwaatee ci Riyad bi kon bi nga xam ne ci la dégg ne ko déggalawu nga waaw dimbalil in kaana indaka xawaas bu dee am nga loo ñu sauvé loo ñu dimbalee dimbali ñu fa ida hiya bil malak inda mawdi'i zamzam kon mun gis malaaka ma fa nga xamante ne mooy fa zamzam nekk tey mais bii amaguloon waaw fa baxasa bi aqibe aw qaala bi janaaxe nit kookee doon wax ak moom muy malaaka boobee daldi mel ni kuy fuye suuf si ak tànkam mooy dëggu tànkam dëggu tànk mooy aqib waylul lil anqabi min an naar la yeneen ba mu gisee lenn ci saxaaba yi jàpp seen ndigg ta euh, euh, euh, tànk yi tooyul yeneen saa sallam ne waylun kukk waylun toskare waylun xurumugal lil anqaab yi ñeel na dëggu tànk yi nga xam ne seeni borom bu ñuy jàpp duñu leen tooyal minan naari ca sawara <laughs> waaw kon dëggu tànkam la doon fuyee suuf si di ko kii di ko yëngal ci suuf si aw xaala wala mu ne bi janaaxihi wala boog ci laafam waaw xatta zaharal ma ba ni nga xam ne di ko kii ci suuf si ah ba ni nga xamante ne ci la ndox mi nag di di di feeñ génn waaw ndox mi daa jëkk rek di sayir rek ndaw si wàcc <laughs> sayyidatu Hajar wàcc fa ja'alat radiyallahu anha fa ja'alat tuhawwidu wa taqulu bi yadi bi yadiha hakaza waaw mu commencé di ko tuhawwiduhu mooy di ko def comme mbalka bañ ndox mi wasaaroo foofu yépp ndax boo may inondation yi am foofu yëpp de loolu la doon ragal xam naa muy fexe di ut suuf ngir wërale foo xam ne ndox mi fii lay yem du fi dépassé waaw loolu na naan tuhawwido mooy def ko comme alxawdu mbalka waaw allahu akbar allahu wallahi akbar waaw <laughs> léegi bi nga xam ne noonu la def suuf si ngir ngir canaliser ndox mi fa ja'ala tuhawwido wa taqulu muy def taqulu bi yadi ah loolu nag bu ko wolof waxee waxul muy wax doo arab waxul muy wax ak loxom non mooy jëf la mooy jëf arab day wax lool qaala bi yadihi mooy def na voilà <laughs> waaw mais du loxo bi mooy wax qaala bi yadi foo ko gisi mooy def na voilà muy def ak loxom hakkadaa nii mooy di di wane geste li mu doon def ni mu doon dajalee suuf yi ngir wër fi ndox mi di kii wa ja'ala taxrifu ba pare mu de mu nekk commencé di as di tànq almaa fii siqaha di di di as ci loxo yi di sotti ci euh, baag boo wala foof nga xam ne la ko Seydina Ibrahima defaloon seen ndox mi jeex muy muy as ci ci ci ndox mi di ci def di tànq di tànk ci ndox mi bokk di def ci biir baag boobee wa hiwa te ndox ma yafuuru mu ngi doon fur di sajir fu fu fu nekk <laughs> ba'dama ta'rif <laughs> ginnaaw bi nga xamante ne ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la euh, as ba pare tànk tànk ay tànkam def ci kii bi rek ndox mi nu fuuf fuuf way <laughs> bu baax allahu akbar waaw mu ne wa fii riwaayam na riwaaya bi qadri ma ta'rif lu tolloog moom daal lu mu tànk lu mu tànk ba def ci baag bi lu toll noonu mooy naan fuuf génnaat mu ne qaala ibnu Abbaas mu ne ibnu Abbaas radiyallahu anhu maa nee na qaala nabi mu ne yeneen saa salaam nag ne rahimallahu umma Ismaa'il law tarakat zamzama aw qaala law lam taghrif min al-maa'i lakaanat zamzamu 'aynan ma'iina Allah <laughs> waaw ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa mu ne yeneen saa salaam nag ne rahimallahu umma Ismaa'il yàlla yërëm na yàlla na yàlla yërëm bu ci bu mu ci nekk dal na bu dee ñaan la dal na bu dee xabaar la noonu la demee billaahi qad rahimahallah waaw <laughs> mu ne kon yal na ko yàlla yërëm ay moom ndaw yaay Ismaïl alayhi salaam gis nga law tarakat zam-zam bu bañoon a bu bàyyi woon zam-zam bañoon a def loolu di ut ay suuf di ko wërale ngir mu yem foofu hey bu ko bàyyi woon aw xaala wala yoneen saa sam lawlam taxrif bu dul woon ne da doon tibb di as ci ndox mi minal maay ci ndox mi koronte kon gis nga xam nga lu doon xew la kaanat zam-zam ayna mayna <laughs> waaw kon zam-zam day nekk source boo xam ne comme fleuve yi boo xam ne di daw ci biir Makka ta du arrêté waaw kon Makka day am fleuve <laughs> moo xam ne nag may ndox moo xam ne mu neex di tëm-tëmi waaw ndox mu neex la muy tëm-tëmi lay doon di feeñ ñépp di ko gis muy mu comme ni ngay gisee boo taxawee ci Rhône bi ñu nekk Lyon wa ba Marseille wala Suisse ba Marseille itam romb dëkk yi romb wala seet bi Paris ah, wala boo demee ci euh, dëkk yi am yooyu wala nga dem fleuve Sénégal ni ngay gisee noonu gis ndox mi ah wala fleuve Gambie ah ak fleuve yooyu ngay gis ni muy mel noonu mu ne Makka noonu la doon mel. kii boog sam noonu la doon mel. waaw feeñ ci kaw suuf allahu akbar allah allah allah <laughs> waaw nekk ndox mu neex tey tëm-tëmi te baax allahu akbar allah léegi mu teg ci ne qaala ibn abbas radiyallahu anhu waa mu ne fa sharibat wa arda'at waladaha mu daal di naan ca saase daldi nàmpal doom ji seydina ismail alayhim asalatu wassalaam fa qaala laha al malak malaaka bi nag ne ko mi def loolu muy seydina jibril <laughs> kon loolu lépp ah day mel ni bi muy def lool gis ndaw si commencé daa taxaw di ko xool rek mu def li muy def <laughs> mu ne ko laa taxaafu doya fa inna haahuna baytan lillahi yabnihi hada algulaam wa abuhu wa inna allaha la yudayyi'u ahlahu waaw nee na malaaka mi ne ko muy Seydina Jibril alayhi salaam ne ko laa taxaafu day'a ne leen bu leen ragal ak sànku de wala ak ñàkk wala ak seeni mbir yàqu non non loolu bu leen am dara lu ngeen bu leen am les peurs des lendemains loolu bu mu leen dal waaw ne craignez pas bu leen ragal laa taxaafu doya laa taxaafu doya waaw bu leen ragal ak ñàkk waaye bu leen ragal ndox mii nii ne fes <laughs> jeex loolu bu leen ci am lu ngeen di tiit <laughs> waaw moo na am na yenn riwaaya imaam alxam najar mu ne wa fii wa fii xadiisi abi jahm laa taxaafi an yanfuda al ma bul ragal ndox mii ball nii jeex léegi ba léegi ñu ngi ci naan ci zamzam yi <laughs> waaw ah am na mu ne riwaaya alfaakihi bi muy wa fii riwaayati ali ibn waazi' an ayyub inda alfaakihi laa taxaafi ala ahli haadha alwaadi dama fa innaha aynun yashrabu biha diifaanullah allah foofu imaam alxam naajar mu ne dane Seydina Jibril dane ndaw si Sayyidatu Hajar ne ko bul ragal nag ci ñi dëkk fii ñiy dëkk fii ci xur di ko wan ne kon xur wi dina dina dina bëri ñu fa dëkk te moom kese fi nekk nii ak doomam allah bul ragal ci ñoom ak mar rawatina kon mooy ci yéen ñi fi njëkk a nekk bu leen ragal seen bopp ak mar gis nga ndox mi bal ci lay naan. ñi nga xam ne ñooy ganu yàlla yi yi nga xam ne ñooy ñëw ci dëkk bii nii allah waaw ah. mu ne ci waaye abu jahm bi xadiis seyna abu jahm bi foofu dane fa qaalat ndaw si ne ko ah basharaka allahu bi xayr borom bi bëggal na la yiw mooy ku la defal yiw tamit nga wax ko nga ñaanal ko yal na la borom bi bëggal waaw yow mii li nga def li nga def yow la moom ci moom la ko jaaral ndax yoneen saa sa xamal nañu ne man lam yaskuri naas lam yaskurillah ku dul sant nit ñi yàlla jaarale xéewal gi mu lay dottil boo leen santul doo sant yàlla dëgg-dëgg waaw ba pare ne ko nag gis nga fii kon bul ragal laa peur de lendemains que mbir yi metti ëllëg ak ay ndox mi jeex dootu ngeen xam nu ngeen def non bu leen am dara lu ngeen di tiit fa inna haahuna yow ndaw si yëgal gis nga fii yow mii ummu waladi isma ibrahim alayhi salaatu wassalaam gis nga fii nii nii baytan dina am néeg boo xam ne am na fi nekk na fi fa inna haahuna baytan fii nii am na fi néeg ndax néeg bi yàgg na am <laughs> daa rappoon rek boo xam ne nag yab nii dina ko yëkkati nag tabaxaat ko haadal gulaam xale bii nga yor nii di ko mu nekk liir nga koy nga moom xale bii moo koy tabax tabaxi wa abuhu ak baayam bi nga ne moom yow yaay yow yaay soxnaam alayhimu salaatu wassalaam yëgalaat la leen wa inna allaha te yëgal ne yàlla laa yudayi'u ahla du sànk du neenal njabootam njabootu kan njabootu yàlla ndax inna lillahi ahlin fil ard yoneen saa saam borom bi dafa am ay njaboot ci nit ñi waaw boo delloo ahlahu dina dellu ci ibra seydina ibrahim day baax boo ko delloowee ci borom bi day baax boo ko delloo seydina ibrahim day baax waaw allah allah borom bi du sànk njabootu kii jamais mu koy sànk njabootam allah imaam ibn Abbaas mu ne wa kaana al lii day dellu rek ci wàkkeer lu ñu door wax boo bàyyee sa bopp yàlla moom waaw borom bi yoral la ay mbiram te nga jaar nag ci li nga xam ne noonu la tërale ne képp képp kenn fi ma bëgg jaar borom bi yoral la say mbir nga wàkkeerlu ci moom borom bi du la sànq comme niñ gis sànq inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin mu ne wa kaana al gis nga néegu yàlla bi dafa yëkkati ko woon min al ci suuf si karrabiya waaw comme benn tund rek waaw dafa yëkkati ko woon dafa yëkkati ko allah <laughs> waaw dafa yëkkati ko ah comme benn monticule benn tund tatiihu suyul la ndox yi nag taw yi bu dosoon a taw inondation yi am ndox yi di daw da ko fay dikkal waaw ñoo ko doon arrosé waaw fu nekk nag ñu jóge fa bu ndox yi daw fu nekk fa taquduhu an yaminihi wa an shimalihi ñu koy dóor mooy liñ naan rek di ko mbéj mu euh, gauche ak droite ndox yi di jóge fii yii di jóge ndax vallée la xur la ndox yi dañuy jóge ci montagne yi bu tawee taw bi ci boppam bari nag di wàcc yii di jaar ñi ñuy jóge nii jóge nii ñu dal dal ci ci foofu la waaw mu ne fa kaanat kadhalika hatta marrat bihim noonu la demee woon waaye nañ taxaw tuuti waaw waa léegi bayt bii moom kan moo ko tabax kan moo ko tabaxoon avant loolu riwaayaat yi dañ ci wutee Allah Allah waaw alimaam alxaafid xajar mu ne wa rawa ibnu abi xaatim min xadiisi abdillahi ibn amr ibn al-aas mu ne alimaam ibnu abi xaatim soloo na jële ci xadiisu sayyidina mawlaana abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne lamma kaana zamanu tuufaan rufi'a al-bayt ha rufi'a al-bayt wa kaana al-anbiyaa'u yahujjuuna wa laa ya'lamuuna makaanahu hattaa bawwa'ahu Allahu li Ibraahiim wa a'lamahu makaanahu mu ne bi nga xamante ne ci la jamonoy tuufaan bi mbënd mi amoon jamonoy Seydina Nuux waaw xatta ida jaa amruna wa faarat tannuuru qul naxmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana maahu loolu lay wax nii ne jamono jooju bi mu amee néeg bi dañ koo yëkkati muy kaaba gi ci la ko borom bi yëkkati léegi mu ne yonent yi alhamdulilah aleyhim salaatu wassalaam dañ ko doon aj waaye xamuñu woon fan la dëgg dëgg nekk ba ni ko borom bi di wane seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam bërëb bi ne ko fii la waaw imaam alxaafis ne benn waxango mu ne waraw albayhaqiyu fi dalaa'il mu ne kantaal imaam albayhaqi abu bakr rahimahullah soloona ci dalaa'ilu nubuwwa min tariqin uxra an abdillah ibn amr marfu'a ci beneen yoon boo xamante ne mu ngi ko jëlee ci seydna abdallah ibn amr waaye boo xam nag di ko yëkkati dana yoneen saa saa ma ko wax ba xam nga waxam la mooy ci moom la yem mu ne ba'atha allahu jibrila ila aadama fa amarahu bi binaa'i al-bayt fa banaahu aadam thumma amarahu bit-tawaafi bihi wa qiila lahu anta awwalu an-naas wa haadha awwalu baytin wudi'a lin-naas allah mu ne boroom bi daa yebal seydinaa mawlaana jibril alayhi salaatu wassalaam waaw ne ko mu dem ci kan seydinaa adam alayhi salaatu wassalaam mooy bi mu wàccee ci suuf mooy bi mu ko wàccee ci suuf mu yónni ko daldi koy digal ci ndigalu boroomam ne ko sa boroom nee na nga tabax néeg bii fii nga tabax fi benn benn néeg benn foo xam ne fu ñuy jaamoo yàlla Seydina Adam daal di koy tabax ginnaaw gi boroomam daal di koy digal ne Seydina Jibril wax ko mu daal di wër néeg bi mooy def tawaaf bi. ba pare ñu ne ko yow Adam yow yaay ki njëkk ci nit ñi ku wàcc ci kaw suuf néeg bii moom lañ njëkk a tabax teg ko ngir nit ñi ngir di ci jaamu yàlla. te lool te suuratu Ali Imran moom la boroom bi doon wax aay 96 waaw waaw. inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladii bi bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamiin Allah ne premier néeg boo xam ne dañ ko samp teg ko ngir di wéetal yàlla ngir di jaamu yàlla mooy bi nekk bakka nga xam ne mooy damm loosu jabaa bi rey waaw mu nekk lu barke lu yàlla def barke waaye jubla lil mboolem mbindeef yi waaw kon benn ngoog ne kan ku ko tabax seydinaa wa mawlaana aadam alayhi salaatu wassalaam abul bashari imaam al-hafiz Hajar rahimahullah mu ne wa rawaa Abdurrazzaq an ibn Jurayj an Ataa mu ne waaye soloona Abdurrazzaq as-San'aani jële ci ibn Jurayj mu jële ci Ataa loo xam ne mursal la mooy ci moom la yem anna aadama awwalu man bana al bayt sëy Seyna Adam moo ko njëkk tabax te mooy xadiisu Mawlaana bu kii bi bu Ibn Amr bi ñu jóge mu ne yeneen saa ko lool moom war ne yeneen saa sama da ne Seyna la bu yorom bi ne demal ne Adam mu tabax néeg bi. ataa ne mooy ki njëkk a tabax alayhi salaatu salaam néeg bi muy Kaaba gi. mu ne waqiila waaye am nañu ne banatuhul malaa'ika qabla ne non malaaka yi ñoo ko tabax. ñetti wax la en fait ñetti wax bu njëkk bi dañ ne maam aadama moo ko tabax am ñu ne mukk malaaka yi alayhi salaam ñoo ko tabaxoon laata maam aadama sax di fi ñëw waaw mu ne waaye wa an Wahb ibn Munabbih jële nañ ci Wahb ibn Munabbih rahimahullah mu ne awwalu man banaahu Shi'thu ibnu Adam moom nag mu ne déet ki njëkk a tabax kaaba gi du sax Seydina Adam mais doom ji du yonente yàlla Shi'th Shi'th ab yonent la woon doomu Seydina Adam la woon <laughs> Qaabil ak Haabil kese non Seydina Adam daa bari woon doom bar ñaar lañ doon doon ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar Shith moom moo ñëw nekk moom kese <laughs> moom kese moo juddu waaw maamu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam Seydina Shith nabiyullah moom mu ne moom moo ko njëkkat wax di doomu Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam imaam al nag ne wal awwalu asbat bu njëkk bi moo gën a sax mooy que ne Seydina Adam comme ni mu nekk ci riwaaya Seydina Ibn Amr boobu radiyallahu anhuma euh, comme ni mu la ko waxee mu ne loolu moo gën a sax nag waaw. kon mbir màngook ci tabaxu Kaaba gi kon ñetti wax la récapitulatif am na ñu ne malaaka yee ko njëkk a def waaw am ñu ne mbukk Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam am ñu ne noo doom ji alayhim salaatu wassalaam waaw léegi nag kon ñu continuer waaw mu ne fa kaanat kadhalik mu ne nag noonu la seen dundu met nekkoon hatta bi bihim rufqatun min jurhum ba ni nga xam ne ci la leen benn mbooloo ab convoi bu bokk ah nga xam ne benn mbooloo la <laughs> moo xam dañu ne woon ci tukki wala dañoo àndoon noonu rek di dem bokkoon ci Jurhum Jurhum benn waaso la ci waaso arab yi muy Jurhum ibn Qahtan moo doon seen maam quoi pas ñoom doomu Jurhum direct lañ noo xam ne moo leen jur démb déedéet seen maam comme niñ naan maamu Quraysh waa Quraysh ah nga dem tey naan waa Quraysh ana Quraysh yi dëkk Makka maa Makka ñan ñooy waa Quraysh fii ñu ne yaa ñii di ñoom Quraysh yi la ñii ñu ne seen maam Quraysh tekkiwul ne walla seen baay Quraysh mooy démb la leen jur non mooy ay descendance yu bokk ci Jurhum ibn Qahtaan ibn Amir ibn Shaalix ibn Arfaxdash Arfaxshid ibn Saam ibn Nuux loolu la gaa di wax <laughs> waaw waaw ñee nonoo ibn Yaqtaan la nga lan waaw mooy daal ay waaso yu bokk ci Jurhum waaso woowee ibn Qahtaan léegi ñoom bon lan mooy seen cosaan loolu moom taxuñoo jóg quoi waaw gaa yi nag historiens yi ñuy wax kan moo leen jiite woon yooyu ku nekkoon seen kilifa ah waaye loolu wallahu taala alam ñoom daal ñoo fa romb waaw marrat bihim rufqatun min jurhum waaw mu romb leen benn mbooloo bu bokk ci waa jurhum muqbiliina min tariqi kada ñoom nag ñu ngi dëgmal jóge ci yoonu kada fa nazalu ñu wàcc fi asfali makka ca suufu makka waaw xam nga kada am na nuñ koy nu la ko boroom xam-xam yi di wax iftah wadxul wadmum waxruj <laughs> parce que dafa am ñaari bërëb yoo xam dañu niroo ñoo bokk ni ngeen di bind kada ak kuda il suffit ni ñuy maase rek kaaf bi boo jëlee kaaf bi nga def ko ka mooy kada nga dindi kaaf bi def ko ma muy kuda waa léegi te kada ci kaw Makka la nekk au nord de la Mecque kuda moo nekk ci suuf ñii ñu ne ñoom fan dañoo dëgmal ñoom waaso wii mbooloo mii ci waa Jurhum jóge min tariqi ci yoonu Kadaar kon loolu mooy ci noor bi waaye fa nazalu fi asfali Makka ñu wàcc ci suufu Makka comment ça parce que suufu Makka kat kudaa la <laughs> moo tax ñenn ñi eh, bi am na problème ah. parce que Kadaar moom ñëpp xam nañ ne iftax wadxul ndax yeneen saa sa ba muy dugg Makka ci aj gi jaar ci kaw Makka la jóge waaw la dugge waaw ah, génn kudaa moo tax ñu ne ah am ñu ne nool lii am na riwaay bi est amul problème parce que kat kaw Makka moom ci noor bi ñëpp xam nañ ne kala bil kaaf kada bi nekk ci suuf mooy kuda waaw kuden kuden bële kada un bi kuden allah waaw léegi kon ñu ne bon est-ce kon ñu juumuñ du kudaa la waaye déedéet dañ naan la ne dañoo dugg foofu <laughs> kaw lañ duggee mais bi ñuy wàcc ci suuf traversé waaw loolu la <laughs> bi ñu ñëwee daal di camper foofu faraaw ta'ira aifan way mu gis ay picc yoo xam ne mooy picc yi bu ñuy naaw ba àgg fenn def stationné ci kaw air bi noonu jàlluñu jàlluñu loolu la naan aifan nga xam ne ñu tiimee ndox mi xam ne ah fii lu ñu naan a ngi fi waaw demuñu euh, taxaw noonu biñ seetloo loolu ne eh la ahduna bi hadha al wadi wa ma fihi ma ne ñun fii nii bari nañ lu ñu fiy jaar te ndox mosu fi am waaw picc yi nag bu ñu fi nekkee nii mooy fii daa am ndox parce que picc du taxawaalu foo xam ne di ba pare taxaw mooy mën na romb foo xam ne amul ndox romb dem mais taxaw fa nekk fa noonu day wane ni fii dañ fee gis lu ñu ndox mu ñu naan après nag fa arsalu ci la ñuy yónnee ci nu mu gën a gaawe ñoom mbooloo may male jariyan aw jariyatayn waaw mooy rasul mooy ñoo xam ne ay éclaireur ñoo xam dañuy dem xoolal leen ay ndaw allahu akbar daldi leen délégué ngir ñu dem xool nu mu gën a gaawe doxal leen aajo gi xool picc yële nañu nañu fëyete xool picc yee ana lan moo tax ñu nefale